abu muwayhiba la tuddoon am ñu ne abu mawhaba a ah, mawla rasulillah moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko mooy dafa bokkoon ci ñu ko doon liggéey ci ñi nga xam liggéeyal ci jaamam yi nga xam ne eh, après daf leen a libéré ñu ko doon surgaam yi ci la bokkoon muy Abu Muwayhiba moom Abu Muwayhiba bi al imaam al Balaazuriyu raxmatullaahi alayhi daan da nee na moom ci waa Muzayna la bokkoon ci Muzayna la juddoo muy la tribu de Muzayna te fekke na ghazwatul Muraysiya te moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon wommat hawdaj giñ doon teg as-sayyidatu Aisha gëléem giñ ko doon teg moom bokk na ci ñi ko doon wommat loolu al imaam al Balazuri rahmatullahi alayhi mu ko indi ci ansaabul ashraaf comme ni ko al imaam al xaafiz ibn Hajar toxale ci al isaaba fi tamyiz saxaaba radiyallahu taala an il jamii moom abu muwayhiba mu nettali mu ne al imaam addaarimiyu raxmatullaahi alayhi wa sanaduhu saxiix moom sanadam wér na sanadam wér na kii itam al imaam euh, kii euh, borom al majma daal dina koy tudd muy al imaam euh, al haythami mu ne rawaahu ahmadu wa tabaraaniyu bi isnaadayni wa rijaalu ahadihima thiqaat mu ne rawaahu ahmadu al imaamu ahmad soloona xadiis bi wa tabaraaniyu ak al imaam al tabaraaniyu bi isnaadayni ci ñaari sanad yoo xam ne wa rijaalu ahadihima siqaat góoru ñenn ñi ci góor ñi nekk ci càllale benn ci ñaari càllale yii seen càllale yi dëgër nañ waaye al imaam al bayhaqi indi na ko ci dalaa'ilu nubuwwa kon buñ ñëwee ci li nga xam ne mooy riwaaya al imaam ad-Daarimi raxmatullaahi alayhi mu ne axbaranaa mu ci sunanu daarimi ci muqaddima bu baabu fi wafaati annabiyi sallallahu alayhi wa sallam baabu bunt fii di ci wax wafaati ci faatuk annabiyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadd axbaranaa xaliifatu mu ne axbaranaa xabaare nañu xalifatu bnu xayaa mooy boroom boroom boroom boroom taarix bi ah <laughs> ah imaam xalifa bokk na ci imaamu mufassir kii euh, nu mu tudd euh, ahlu siyar xalifatu bnu xayaat ibnu xalifatu bnu xayaat ah albasriyu raxmatullahi aley qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu bakr bnu suleymaana mu jële ci bakr bnu suleymaan albasariyu abu yaxya qaala mu ne xaddatanaa ibnu isxaaq mooy kan alimaam bnu isxaaq mi muhammad bnu isxaaq bnu yasaar raxmatullah aley almuttalibi raxmatullah aley mu alimaam bnu isxaaq xam nga wax nañ la sànk mu ngi ci siiratu bnu hishaam ah mu ngi ci siiratu bnu hishaam on a préféré jël bi dëgg la imaam ibnu isxaaq ci boppam moom solo na ko comme liñ la wax sànk ci ibtidaa shaqwa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam foofu ndax dañ la waxoon avant lii moo yonent ma lay saa saam dafa am lu xew dafa yónni dafa waajal benn sariya waaw après nañ euh, nañ wax càllale imaam ad-Daarimi bi après ñëw imaam ni saq li wax avant muy indi càllaleem bi nga xam ne imaam ad-Daarimi ci moom la ko jëlee ci moom la jaar mu ne kon haddathana kon Bakr ibn Sulaymaan mu ne qaala mu ne haddathana nettali nañu Ibn Ishaaq di al imaam Ibn Ishaaq qaala mu ne haddathani Abdullah ibn Umar ibn Ali ibn Adi mu ne ki ñu ne ki ma nettali mooy Abdullah di doomi Umar Umar boobu di doomi Ali ibn Adi an Ubayd mu jële ci Ubayd mawla al-Hakimi ibn Abi al-Aas al-Umawi muy Ubayd ibn Jubayr raxmatullaahi alayhi muy at-Taa'ifiyu raxmatullaahi alayhi an Abdullahi ibn Amr mu jële ci Abdullahi ibn Amr ibn al-Aas ibn Waa'il ibn Haashim ibn Sa'iid muy ab si saxaaba bi ibn saxaabi Abdullahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallaahu anhumaa an Abi Muwayhiba mu jële ci Abu Muwayhiba Abu Muwayhiba wax nañ la kene al imaam al Balazuri al Balazuri nee na moom ci waa Muzayna la bokkoon min muwalladi Muzayna mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam al Muzani al Haashimi mawlaahum ah mu ne radiyallahu anhu léegi nañ taxaw xool al imaam Nisaq al imaam Nisaq mu ne moom kantaa moom bi mu tuddee ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni waajal sariya Seydina Usaama dina ñëw ci saxiix ci côté bii nii sari sariya bii dinañ ci ñëw ah dinañ ci ñëw ni mu ko waajal ni sariya bi génnagul mooy mais daf ko waajal entre temps lii xabaar bii ñuy bëgg a nettali xew imaam ibn Isxaaq mu ne fa bayna an-naas ala zaalika bu tuddi a rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shakwaahu alladhi qabadahu Allahu fiihi ilaa maa araada bihi min karaamatihi wa rahmatihi fii layaalin baqiina min safar aw fii awwali shahri rabiicil awwal. mu ne fa bayna nnaasu alaa daalik bi nga xam ne ci la nit ñi nekk ci lool mooy di waajal baasu Usaama sariya Seydina Usa Usaama bin Zayd bi nga xam ne ci la ko nit ñi nekk noonu di waajal mu ne nag ubtidi ah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shakwaahu alladhi qabadahu Allahu fiihi bi ñu koy waajal ñoom laata ñuy génn sax ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam prémisu feebar débiwu tàmbali feebar bi nga xam ne ci la ko borom bi subhaanahu wa taala di jële ila ma araada bihi min karamatihi wa rahmatihi ngir yóbbu ko jële ko fii yóbbu ko fan ila ma ca la nga xam ne araada bihi min karamatihi loola la bëgg ngir teral ko yóbbu ko fa mu ko bëgg a nam ko fa ko bëgg a terale ak nam mu terale ko moom borom bi subhaanahu wa taala wa rahmatihi ak gi nga xam ne moom la ko dencal moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi après nag ci la imaam ni Isaaq ne comme tudd affaire yi pare doo rëndi la mu ne fa kaana awwalu ma btudia bihi min dhalika fi ma dhukira lii mu ne bokk na nag ci liñ commencement wu début wu looloom ci li nga xam ne moom lañ ma tuddal bu yemoon fii mooy mbir mu wérut mais après day indi xadiis boo xam ne bu wér la ci li ñu ma tuddal annahu xaraja dafa génn léegi fan la jëm loolu nag nañ bàyyi xadiisu si imam ad-Daarimi muy même imam nisa parce imam nisa bi mu waxee li muy wax ba pare dane wa haddathani Abdullah ibn Umar waaw wa haddathani Abdullah ibn Umar mais càllale boobu xoolal Abdullah ibn Umar an Ubaydillah ibn Jubayr mawla al-Hakami ibn Abi al-Aas an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas an Abi Muwayhiba mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ci siiratu ibn Hisham al-imam ibn Ishaq dane wa haddathani te nettali na ma Abdullah ibn Umar moom lañ gis sànq Abdullah ibn Umar ibn Ali ibn Adi ah an Ubayd an Ubaydillah ibn Jubayr ci imaam ad-Daarimi an Ubayd rek la wax mawla al-Hakami moom fee wax na ba ne Ubaydillah ibn Jubayr mawla al-Hakami ibn Abil Aas waaw an Abdullah ibn Amr mu jële ci sa as-saxaabiyu Abdullah ibn Amr ibn al-Aas an Abi Muwayhiba mu jële ci Abu Muwayhiba muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi muy ab saxaaba moo soloo ci saxaaba mooy seydna abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma wa ardaahuma moo ko cële ci beneen saxaaba muy kan abu muwayhiba mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal mu ne nee na nee na qaala li rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf maa wax ñu ngi ci riwaaya al imaam ad-Daarimi rahmatullah aleyhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf maa wax ci riwaaya imaam Isxaaq rahmatullah aleyhi dane ba'athanii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min jawfi al-layli fa qaala yaa abaa Muwayhiba inni qad umirtu an astaghfira li ahli haadha al-baqii' fantaliq ma'i ci riwaaya al imaam ibn isxaaq fi siirati ibn hisham foofu seydna abu muwayhiba radiyallahu anhu dane ba'athani rasulullah danay ndaw yàlla bi daf maa yebal min jawfi layl fekk ci guddi mu guddi waaw du guddi ci ci ci bër guddi ko fa qaala mu ne ma mooy daf ma yebal mu ñëw mooy daf ma woo fa qaala mu ne ma yaa aba muwayhiba mu ne yow abu muwayhiba inni mankat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad umirtu dëgg-dëgg yëgal dañ ma digal mooy kan moo koy digal mooy boroomam subhaanahu wa ta'ala an astaghfira li ahli hadha al baqi' dañ ma digal man sallallahu alayhi wa sallam ngir ma dem ñaanal njéggal waa bàmmeel yii di albaqi' di baqi'ul gharqad di cimetière Médina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maqbaratu ahli al-Madina wa hiya mashhuura wa ma'luuma 'inda an-naas hatta al-aan waaw muy fi nga xam ne mooy cimetière sëg sëgu waa Medina fi ñuy denc nit ñi bu ñu faatoo mu ne dañ ma digal ma dem ñaanal njéggal inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadha al dañu ma diggal ma dem ñaanal njéggal waa baqi' yi di waa almeer yi fantaliq ma'i kon nag yaa Aba Muwayhiba ñëwal nga ànd ak man lëndëm guddi na ci la ko woolu ci riwaay imaam ad-Daarimi bi raxmatullaahi alayhi mu ne qaala lii rasuulullah moom seydina Abu Muwayhiba radiyallaahu anhu mu ne qaala lii rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam boobu dane yonent mi alayhi salaatu salaam daf ma wax mu wax la même chose inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi' fantaliq mu ne fantalaqtu ma'ahu fi jawfi al-layl falamma waqafa alayhim qaal nee nañu ànd ñu dem mook yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak moom ñu ànd di dem fii jawfil layli en pleine nuit mu ngi lëndëm ci guddi gi fa lamma waqafa alayhim bi mu ba agsi ci almeer yi ci riwaay imam ibn Hisham fa lamma waqafa bayna azhurihim bi nga xam ne ci la agsi ba agsi ci almeer yi qaala yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir liyahinkum maa asbaxtum fiih mimmaa asbaxa fiihi nnaas law ta'lamuuna maa najjaakum allahu min aqbalat alfitanu ka qit'i alleyli almuzlim yatba'u aaxiruhaa awwalahaa al-aaxiratu asharru min al-uulaa allah lii la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax mu ne assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir mu nuyu boo demee almeer demoo ci désert ah ah ne pense pas que tu sur le désert mauritanien non dans le désert mauritanien non non non non ah dafa am ay boroom te boo leen nuyoo ñoom dañuy dégg sa nuyoo waaw assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir te ñaan la ci seen kaw ah yal na jàmm nekk ci yéen yéen waa bàmmeel yi ku faatu dina am dara waaw dañ leen koy askanale wax mu loolu mooy seen seen seen seen seen seen seen kër gu mujj waaw te loolu moom bariwul ñu koy xëccoo waaw ay moom xëccoo bàmmeel moom gisuma ñuy dund di xëccoo naan bàmmeel bi man la xanaa nañ ko xëccoo pour leneen mais pas pour ñoom ñu def leen fa ñoom waaw di ko tudd sax sujet sujet tabu la gaa yi faxas seeni nopp jàll mel ni du mel ni suñu boroom waxul woon qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum thumma ila aalimil ghaybi wash-shahaada wax leen ne innal mawta alladhi tafirruuna fa innahu mulaaqiikum waaw nga dee gi di daw yow yonent mi alayhi salaatu wa salaam innal mawta alladhi tafirruuna minhu gis nga dee ngeen di daw ba fu ngeen dudd dee wala yi looloo tax nangu ngeen benn chantier bi yàlla ngeen dem ci ah, yoonu jàmm waaye yéeg affaire bi après doo dund wala fala sa bakkan di des ah mel ni daal bakkan buy des ak dee moom foofa la ne te waxoon nag ci beneen saar gaay même ñi nga xam ne dañuy bañ a dem bu kii woon dee fekk leen ci seen laleya ci seen madaaji ya ca seen tëdduwaay ya fa la leen di fekk mu ne dee ji ngeen di daw fa innahu dëgg dëgg moom mulaaqiikum day daje yéen summa ginnaaw gi turaddu nañu delloo leen yóbbu leen ilaa aalimil ghaybi wa shahaada ñu yóbbu leen ci borom bi nga xamante ne subhaanahu wa moo xam al ghayb muy kumpa le mystère wa shahaada et li nga xam ne mooy li feeñ assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne assalaamu aleykum yaa ahlal maqaabir mooy yal na jàmm nekk ci yéen yéen yéen boroom bàmmeel yi mu nga rot na ci sunna yu bari yoo xam ne eh, ni ñuy nuyoo waa bàmmeel lii ci la mu ne ne mu ne li yahinkum li yahnikum ci imaam ad-Daarimi ci riwaay imaam ibn Isxaaq mu ne foofu dane li yahni li yahni ah, fii mooy yal na woyof ci yéen te woyof na ci yéen yal na nekk li ngeen xëye yal na woyof ni ngeen nekke li yahnikum maa asbaxtum fiihi mimma asxaba mimma asbaxa fiihi yéen li ngeen nekke boo gën a woyof ñi li ñiy dund nekke bu ñu parce que gis nga moo tax kaay foog ne dee moom dee moom woo non dee intiqal la mooy dama toxu jóge fi dund dem ci beneen façon dund waa ku jóge ci dund koo xam ne laqad xalaqnal insaana fii kabad nga jóge ci kabad jooju suñu boroom ne dafa bind doomu aadama yi ci loolu yow nga jóge ci ci ci ci ci ci ci yooyu noonu deewaale gëm yàlla buur yàlla di la teral bu ci bu bu ah bu gën a neex <laughs> ah waaw tànk yaa ngi ci dund gi fii nekk ci nekk ci li nga xam ne moom la la borom bi tudd nga dem ba di dund la nga xam ne ñoo gëm yàlla buur yàlla di leen teral ca ajjana wala ci seen xabru ya yow nga koy dund ci kaw suuf te deewagoo bu boobaa yow kiif kiif li nga <laughs> wax kiif kiif waaw te kooku mooy loolu du ko tiitloo ay faatu gaa yi tiit di lox non qadara allahu wa ma sha'a bu ñëwee daal ñu xam ne buur yàlla dogal na te lu ko neex képp nag lay dogal nag waaw li yahinkum waaye ñii lii ñu nekkee ñoom seydna Usmaan ibn Mad'un ñi tëdd fii ah, ñoom sayyidatu Ruqayya ñi tëdd fii ak saxaaba yu mag yi tëdd fii nga xam ne daanaka ñi ci ëpp moom moo leen suul moom yonent bi alayhi salaam moo leen fi denc mu ne yal na woyof ci yéen taw te woyof na ci yéen li ngeen xëye par ak li nit ñi fii ñiy dund xëye law taalamuuna maa najjaakumu allahu minhu tey bu ngeen xamoon li leen buur yàlla musal waaw buur yàlla lim leen musal yéen waa ahlal qubuur yii buur yàlla muccal na leen ci lu bare bare bare yoo xam ne fitna yoo xam ne moo tax mu ne aqbalatil fitanu ka qita'il laylil muzlim yatba'u aaxiruha awwalaha al aaxiratu min al waaw mu ne leen bu ngeen xamoon lan mu ngi wax ak ñi yaa yaa yaa rasuulallah xam nga Seydina Umar radiyallahu anhu lu mel nii la doon laaj ba keroog ca baqi ca fële nu tudd teelub euh, Badr ba bañ fa sànnee ñoom Abu Jahl nag kuffaar yi yeneen bi aleyhi salaatu salaam ñëw tiim leen di wax ak ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu ne mais ya rasulallah mais da ngay da ngay wax ak ñoo xam ne ay néew la ñu génn àddina ay ay koor ngay waxal ay kii mu ne ko yéen ñii ki nu ngeen leen a dégg li ma leen li may wax que ñoom sauf que ñoom mënuñoo tontu waaw <laughs> waaw mooy yaakaar ne ki génn àddina li ngay wax moom déggu ci xamu ci dara yépp bañ a xam beneen monde nag la ne beneen déggin lay am boo xam ne yow bokkul ak ñun li ñuy dégg suñu nopp yi mooy bokkuñu même kii nga xam day dégg di réagir du mën a réagir loolu la yonent bi alei satu salaam waxoon Seydina Omar radiyallahu taala anhu keroog bi muy jaaxle keroog Badar ba ñu sànnee ci gaay ci alqalib qalibu Badr ca teen ba mbalka ma muy wax ak ñoom naan leen man de qad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan ca suuratul aaraaf ay la comme la suuratul aaraaf doon wax yonent bi alayhi salaam ne leen man de daj naa te trouvé la ma sama boroom waxoon muy dëgg muy waxoon na ne dina ma inna la nansuru rusulanaa yonent sama borom moo ma digoon ne dina ma dimbali ci sama kay kaw yu waaw wal aqibatu lil muttaqiin wax ju mujj ji mbir yi ngir ñi ragal yàlla ah comme lim waxoon keroog bi muy dugg Medinatul Munawwara waxoon ko te sa kaw Safa ak Marwa laa ilaaha illa allah waxdah anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi day dimbali na ma te defal na ma lam ma waxoon man gis naa lam ma digoon fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan est-ce que yéen nag yéen kuffaar yii Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Ali ibn Utba ibn Rabi'a waaye tamit akfaruhum wa ra'suhum al-mal'un Abu Jahl ibn Hisham yéen est-ce que dégg ngeen est-ce que jot ngeen maa waadakum rabbukum haqqan est-ce que li leen seen borom digoon muy dëgg gis ngeen ko ci la Seydina Omar radiyallahu anhu intervenir woon mu wax ko li ñu ko kon fii c'est pareil muy wax ak ñi nga xam ne ñooy al mawta ci qabru yi lañ ne muy wax ak moom ñoom ñu ngi dégg li koy wax mu ne assalaamu alaykum man rasulullah maa ngi leen di nuyu yéen mbooloom yéen waa xabru yi li yahin li yahnikum ma asbahtum yal na woyof ci seen kaw li ngeen xëye fii par rapport ak li nit ñi xëye maa asbaha fiihi naas ci li biir li nit ñi xëye fii ndax lu tax ay law ta'lamuuna ma najjaakum allahu min moo tax bu ngeen xamoon li leen buur yàlla muccal ah na ñenn ñooñu jàpp ne nit moom ak ku faatu ñu jàpp ne lii moom de manque chance la ndeysaan moom faatu na ak a teel a faatu ndeysaan à peine trente ans à peine vingt ans à peine dix fleur de vie xawma ma lan ak lan alors que xamoo ne buur yàlla moo gën ci loolu moo gën kooku loolu moo gën ci moom. ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam doon wax man de yéemu naa ci mbiru jullit bi way ngëm yàlla bi man sallallahu alayhi wa sallam yéemu naa ci ay mbiram ndax inna amrahu kulluhu law inna amrahu kulluhu lahu xayr waaw moom mbiram yépp yiw la man de yéemu naa ci man aleyhi salaatu wassalaam in asaabathu uh, uh, uh, sarraa fa shakar bu ko lu neex dalee mu mu sant yàlla mu gën ci moom bu ko euh, mettit dalee nattu mu muñ fa kaana xayran la mu rafet mu mu fekk moo gën ci moom moo tax dee bu kenn foog ne mbir mi am manque chance la wala ak euh, ndeysaan du ndeysaan kese waaw waaw wute naag nag <laughs> daa noppaleku gi ñuy wax ñun en tant qu'olof ñun moom daraa ñu ci leeru <laughs> ah diw de daa noppaleku ji rek te dara leeru la ñuy xew après gisoon nañ la waxoon Seydina la mu waxoon ndaw sax bi Seydina Usmaan ibn Maz'un radiyallahu anhu tuddoon nañ ko fan yële génnee àddina ah gisoon nañ ko muy abu sa'ib comme ni ko xadiis moom ci kitaabul janaiz al imaamul buxaari indi na ko foofu ci début bi <laughs> ba mu koy seede naan ko seede di ko seede defal seede yu rëy yi que ne buur yàlla man de shahaadati sama seede gi ma am ci man ci yow mooy anna allaha akramak que ne buur yàlla daal dina lay teral yonent bi alay saar ne ko ah yaay wax loolu yow loo ci loo ci xam ah man de maay ne moom mii de qad ataahu al yaqiin waaw moom mii hay way way qad ataahu al moom kii de Seydina Usmaan ibnu Mas'uud radiyallahu anhu moom de xam nga moom lañ moom lañ naan moom lañ njëkk a denc al baqiya kon de bokk na ci ci ci ci ci nuyóob yonent bi alayhi salaam ndaw ndaw ndaw ndaw jaloore ñaan assalaamu aleykum yal na jàmm nekk ci yéen ho te moom moom moom sikk newul ci ne moom moom ñaanam mustajaab moom ñaanam mustajaaba de kon nag mu ne ko yow fekk ummul alaa ko doon wax ndaw sa mu ne ko ah kantaa moom mii de ah at ataahul yaqiin de waaw moom mii de lu leer muy déggi seen suñu boroom di dige indil na ko te gis na dëgg mu ngi ci certitude ah wallahi inni la arju lahul man nag yonent bi aleyhi salaatu salaam en tant que koo xam ne li ma doon woote ci la nekk maa ko woo Makka condition yu metti moom Seydina Usmaan ibn Mad'un Abu Saa'ib yi radiyallahu anhu gaa yi lànkal ma moom mu bokk ci ñi ma nangul dem hijra yi lu ne mu def ko dal bu nekk dal ko ah ba ni mu génnee àddina nii mu gàddaay jógee dëkk boobu ñëw ginnaaw ba mu demee Éthiopie yooyu yépp ah inni man rasulullah de la arju sallallahu alayhi wa maa ngi yaakaar lahu ñeel ko alxayra yiiw muy buur yàlla defal ko yiiw fam ne waaye wallahi ma adri wa ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma yuf'alu bi waaw wallahi nag kantaa maa ngi wàcc yàlla ne ma adri xawma wa ana rasulullah que ma malgré maay yonent bi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa yufalu bii li ñuy li ma borom def xaw ma waaw loolu waxoon nañ ci bañ ca tollee mooy yow est-ce que man nga taxaw nii naan ah, yonent mi alayhi salaatu salaam day dute ci lu ko yàllay defal kon moom xamul fu mu jëm nag naan lay loolu waxoon nañ la ko xam nga ne mooy jamono jii loolu la waxoon mais buur yàlla wan na ko loo xamante ne nii wan na loo xam ne mooy euh, al maqaamul mahmud pour kan la ah li nit bi demee aljana kan moo ci kan la ko buur yàlla jaarale ku dul moom kon moom nga foog ne dina dute ci ne day dem fan la jëm ak yooyu non non kon mooy ñun daraa ñu ci leerul te fii mu ne moom ki ñi ñi fiy wax xaajuñu weewu Seydina Usmaan ibn Maz'un sax jegewuñu ko waaw lii lépp mooy pour rek di bañ a am dëgër dëgëru fit di wax ci loo xam ne mbiru yàlla la naan diw diw daa dem noppaloog diw ma ca aljanaak déedéet loolu moom daraa ñu ci leerul waaw spéculation kese la te laa xayra fi spéculation ka hada ak saway kon mu ne leen yéen de yonent bi alayhi salaatu salaam cëy bu ngeen xamoon law ta'lamuuna li tax mu ne yéen de yàlla na sedd ci yéen te sedd na ci yéen li ngeen nekke par rapport ak li nit ñi xëyee li ñu nekke ndax law ta'lamuuna cëy bu ngeen xamoon maa la nga xam ne najjaakumullahu minhu moom la leen buur yàlla muccal yéen waa Baqiya yéen waa almeer yii ndax lan aqbalatil fitanu ndax fitna yi ñu ngi ñëw ñu ngi dëgmal di ñëw allahu akbar waaw ñu ngi ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam def a gis na ko ko jàpp na ko ko bokk nag ñi ko jàpp moo tax ba ko Seydina Umar radiyallahu toog muy laaj jamonoom bi mu nee xalifoom Seydina Omar radiyallahu anhu laaj mais kan moo dégg ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ay li jëm ci wàllu fitna yi xew moom mu wax ay fitna yoo xam ne yuy xewu kii euh, euh, ñii ay fitna yi xew diggante góor ak euh, mooy famille diw ak soxnaam mu ne noo man waxuma yooyu yu mag yi nga xam ne day mel ni vague yu dóor tël waaw mel ni ay vague successive tël tël tël di dal man yooyu laay laaj man Umar Seydina Xudayfa ne man ko wallahi yow de yéey Xudayfa <laughs> mooy parce que moom yooyu da ko doon jàpp moo tax mu ne mu doon wax ne man nit ñi bañ doon laaj yonent bi alei satu salaam di ko laaj alxayr man a <laughs> ñëw di laaj yonent bi alei salaam waaye yu baax yéeg yi man moom bu ma ñëwee yu bon yi laa koy laaj def ba duma ci tàbbi waaw loolu nag daa bokk loolu nag <laughs> bokk na ci ci li nga xam ne mooy muus ci kawe xelu mooy loolu kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne aqbalatil fitanu ne fitna yi dëgmal nañ de waaw ñu ngi ñëw laylil muzlim mu ngi mel ni dogu mais lëndëm këriis une partie d'une nuit extrêmement noire et nuit <laughs> laylatun layla laylatun lu arab loolu laylatun layla <laughs> waaw loolu aussi layla <laughs> pas layla tourné laylaa bële bu jigéen turu jigéen boobu déedéet laylaa un laylatun laylaa un mooy guddi goo xam dafa gudd ba pare tar ta metti waaw aqbalatil fitan fitna yi dëgmal nañu ñu ngi ñëw ka qita'il laylil mudlim mel ni dogu mel ni luñ dagg ci lëndëm këris gu ñu indi muy agsi waaw waaw akbar moo tax it xam nga waxoon na kii bi euh, bim naan ka qita'il laylil muzlim baadiru bil a'mali saaliha njëkkante leen ci jëf yu baax yi waaw ndax kat fitna ñi ñëw de ka qita'il laylil muzlim nga xam ne nit ki lay xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk bi yéeféer mooy mu weddi la taxoon mu nekk jullit bu xëyee nekkaat ci lool mooy daal dina ci nekk mooy dina ci yu contradictoire kese la ciy nekk yoo xam ne yii buur yàlla nangu na yii dara waaw mu mel ni koo xam ne koo xam ne daal newul ci dara lu leer waaw day yëngatu rek waaw moom instabilité totale lañ ne ndax fitne yi ndax fitne yi c'est grave moo tax yonent mi aleyhi salaam ne Euh, fitna yee ngi ñëw de aqbalatil fitan mooy loolu yéen ñii nag faatu mooy ku faatu euh, mucc nga ci ku faatu mucc nga ci le fii mu ne dajjaal li ñu naan dajjaal dajjaal dajjaal dajjaal yépp boo faatoo mucc nga ci dajjaal ah faatu di mucc ci dajjaal waaw loolu moom c'est tellement clair moom ku faatu rek mucc mucc nga ci dajjaal mu ne nag aqbalatil fitanu fitna yee ngi ñëw wallahi yonent mi aleyhi salaatu salaam moo tax yi xew ci umma bi nii yooyu nag suñu yos yi ci la te fitna moom ginu la rëy ñaari jullit yoo xam ne bokk luñ gëm ba pare wute loolu moom mooy waxuma wute ci masala déedéet mooy pare ku nekk kii pare ngir faat ki ci des keneen kii pare ngir faat ki ci des loolu lan moo ko gën a yées aqbalatil fitan mu ne leen yéen li ngeen mucc cay bu ngeen ko xamoon ndax aqbalatil fitanu ka qita'il laylil muzlim mu ngi mel ni dogu guddi goo xam ne dañ koo dog yatba'u axiruha awwalaha mooy gis nga yu mujj yi dañuy topp yi ko jiitu mooy ne mbir yi daal day ñëw d'une vague successive lu jàll ne fitna bu jàll ba nga naan boo xanaa bii de moo doon bi mujj beneen bi ak si tuy waaw noonu la def waay waay tuy tuy di dal tuy ba nga naan mu way tey moom waaw te xam nga doon na ko wax ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon na wax lu mel noonu eh, oh, muttafaqun alayhi la Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yataqaarabu az-zamaan wa yanqusu al-ilm wa yulqa ash-shuh wa tadhuru al-fitan wa yakthuru al-harj qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyuma huwa qaala al-qatlu al-qatl waaw mu naan jamono ji day day day day jege mooy ah day ndax nooy gën a dem muy gën a jege waaw mooy bareetul waaw par rapport ak li jàll yow boo ko xalaataatee mooy li des daa bari wayanqusul amal waaw jëf ju baax nag moom di néew nga gis nag gaay wayul xa sux ay way giyee mooy dañuy xolu nit ñi naye ci ne mais gaay yi ni ñu bëggee alal pour nga wax ba ñu joxe tous ba dara mais dara xanaa yoo xam ne seen daa ànd ak seen bakkan waaw wa tadharul fitan fitan yi feeñ wa yakturul hërj déegi bari ñu ne ko mais yonent bi yow ndaw yàlla li mais luy loolu lan mooy harj mu ne al qatlu mooy mooy faat gi rek faat gay bari gaa yi kay faat ñun moom moo fitna yi ta te yonent ma lay saat saam yii muy wax mooy yi nga xam ne juste après moom lay ñëwa ah oui juste après moom lay commencer waaw ndax mooy leer gi nga xam ne moom alayhi salaatu salaam bi mu nee Medina nekk ci kaw suuf di di di di fële di jàngale ko mooy ne c'était impensable affaire boobu xew waxuma kuffaar yi kuffaar yi ñoom na ngi ci liñ nekk mais ci biir jullit ñi moom mu yonent bi aleyhi salaam euh, mooy ki nga xam ne façon bu doon ci français dañ naan rempart bi nga xam ne moo taxoon loolu manula xew seen biir parce que fu mu masa a xewe mu dog waaw fu mu noosa nar a xewe mu dal di dagg affaire bi mu dem mooy leer gi nga xam ne moo doon antidote affaire boobu moo tax mënul woon a xew fekk moom mu ngeeg ñoom seen biir mu ne kon yéen bu ngeen xamoon li ngeen mucc kon aqbalat al fitanu ka qit'i al-layl al-muzlim bi mujj day topp bi ko jiitu mooy bu dem beneen dikk bu dem beneen dikk bu beneen demeen dikk waaw wa zulzilu hatta yaqula ar walladina amanu maa mata nasrullah loolu bu dee jamono yonent ma lay saar saar la doon wax mooy gaa yi nañ leen rëngi rëngee boobu mooy fitna yi jóge ci kufaar yi waaw waaw di leen teg kii pression ñu nekk ay paria ci réew yi fu ñu dem ñu ne leen tëb leen du leen fi dugg ñu rëngi rëngee leen ba ndaw yàlla ba loolu yonent ma lay saar saar moo ko dund di comme ni ko yeneen yi ko jiitoo ni dund naan mata nasrullah ah waa ndimbalul yàlla li kañ lay agsi tellement mbir yi d'une vague successive tël tël tël tël tël tël waaw moo tax nag euh, fitna yooyu jox nañu nag nan ngay def ngir rëcc ci waaw waaw te gisoon nañ ko rox xajjatul wadaa doon na wax ne laa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd waaw bu leen bu leen nekk sama ginnaaw ngeen nekk ay yéeféer comme mooy ngeen di comporté woo comme ni yéeféer yi di comporté woo ñenn ñi di dóor doq ñeneen ñi déedéet kon mu ne yatba'u axiruha awwaluha al axiratu asharru min al ula gis nga fitna bii mujjee ñëw ba léegi ñu ngi ci xadiisay naa al imaam ad-Daarimi wa huwa al xadiisu mu ngi jaar ci xalifat ibn Xayyaat mu jaar ci al imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ha mooy yonent mi aleyhi salaam ne ba léegi mu ngi wax ak waa bàmmeel yi waa Baqiya li ko suñu boroom digal mu ngi ànd ak Seydina Abu Muwayhiba Abu Muwayhiba radiyallahu anhu mu ne gis nga fitna yooyu ma leen di wax yéen waa bàmmeel bi leen sa boroom bi sama boroom muccal yëg leen ne al aaxiratu asharru min al uulaa gis nga bi mujjee ñëw tout mooy gën garaaw bi ko jiitu c'est te te te te te nag loolu lépp nag gis nga fitna yooyu yépp seen nday leen la mooy mooy aljahlu mooy ak waaw mais c'est c'est l'ignorance non c'est incroyable la wax c'est incroyable l'ignorance c'est incroyable bu jàll rek nga ne xanaa bii wa gënoon a garaaw ndekete yoo bii ñëw moo gën garaaw waaw moo tax kenn ginu dof waa ji dundul ba pare jullit bi nga xam ne moom nee na daa bëgg dem aljana ba pare tëddii nelaw waaw tëddii nelaw yoonam newu ci eh il dort xawma jusqu'à l'âne sur ses petits lauriers loolu kooku kooku dafa yëgadi waaw tëddee nelaw mooy yow li suñu borom wax dara newoo ci tudde ko nag bu dee wolof moom dal dalum xel la koy ah moom de daa dalum xel déedéet loolu du kay du dalum xel loolu min funuun min min min funuuni min min fannil min funuunil junoon waaw dafa bokk ci branche ndox la bokk àddina bii ñu nee nii boo fi naree nekk xamoo dara sa diine xamoo ko wala nga tay la ko jox ko ay nit ñoom ñoo lay wax la ngay def sans ñu teg ko ci lu leer mooy seen wax rek doy na la sans dalil ndax ci lay indil dalil lim lay wax kooku mooy li yonent ma lay saar saa ma ko jeex na moom boo ko effacé da ngay gis yonent ma lay saar saa ma fi ne mais nga toog rek moom muy wax leer ne waa ji ak ak ngëmam ak ragaluk yàlla des na nga tay la sa ñoo xamante ne nii. julli jotalu leen yàq seen programme arrêté seen programme nga jël sa diine tay la ko ñooñu bu ëllëgee falaa taloo mën na il falaa taloo illaa nafsa bul yedd kenn ku sa bopp kon mu ne al axiratu acharru gis nga bi mujj ci fitna yi si din yooyu di ñëw di dal bi mujj moo yées bi jiitu lii la yonent bi alayhi salaatu salaam wax hein moo tax gis nga lii yonent bi alei saatu salaam wax moo tax gis nga jamono gi nu muy gën dem nu muy gën dem lëndëm di gën a lëndëm di gën yaatu lëndëm di gën a yaatu mais nag c'est pas raison nga ne man bon kon autant autant laisser tomber pourquoi on essaie de kii ay fii nii def lii kii ngir di leeral sunna ak xadiis yeeg yii mais jaru ko comme que de toute façon ça va xaw ma de de pire xaw ma en pire xaw ma ngeen koy waxe xaw ma nan ci tubaab bi jub seetle ma ma baat boobu hein day gën a yées kese mais quand même non non mooy dangay def li nga man mooy yow par rapport ak mbir yi li bon di di di tasaaroo ak lu baax ni ñuy tasaaroo gis nga ni mu wutee gis nga ni mu wutee fii mu ne xoolal benn affaire mu ndaw mu ndaw bu ndaw bu simple nit moom day nekk fee yor daara di fa defar ay nit bu ma nee yor daara nag bu kenn yor kese yor école boo xam ne da ciy jàngale wala foo xam ne moom day yaraate même bu dee du luñ tudde école di fa defar nit ñi di leen jàngal di leen tarbiya di leen yar di leen xamal seen diine di leen xamal yonent mi alayhi salaatu salaam ak nan lañ koy jàppeek nan lañuy ñuy doxale diine ji ak fan la doon teg tànkam ci quotidiennement ak yooyu ngir ñu roy leen ci moom mën na fee dund ba faatu ña koy xam du bari moom ñi koy xam du bari boo mooyul koñ bam ne rek ñu bari xamuñu ko waaw rawatina nag ville bam ne wala réew mam ne waaye xoolal mbon ni mu gaawee tasaaroo kenn mooy néegam génn pecc mu bees dóor ko ci Facebook bi mu siiw gars yi partagé ko waaw waaw gars yi naan une vidéo virale virale waaw di ko partagé moins deux nga gis mais liñ naan mu rëw mu mu wër euh, euh, ñépp gis pooj bu bees bi nga xam ne diwa ko génne mu siiw gars yi di ko woo ci plateau yi mu am ay émule mu nekk ab boo xam ne day tax gars yi ñenn ñi bëgg mel ni moom waaw mooy ñooñu ni mu daj par rapport ak kee moom li def kee li muy def gën nekk ca kaw mais touchewut kenn presque wala ñu néew xam nga xam nga yooyu ah, dangay gis ampleur u mbon muy demee waaw da ngay foo xam ne sax ka fay wax lu leer kenn du ko gis parce que moom mais nag loolu waxoon naa la loolu problème la tamit ci ñu mel noonu mooy waruñoo toog noonu rek di nangu ñu ñuy tëj ci ngunu ñu leen di tëj ci ngunu ba ñen jël leen fi nit ñi nekk ngeen def fa xam-xam bi yonent ba saa saa ma ñu ko jàngal de kenn nañu ko jàngalu du benn communicant laa wax moderne yii ngeen di wax naan dañoo moderne les penseurs les nouveaux penseurs rek les les communicants kenn nañu ko jàngalul ñun yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal jël affaire yi teg ko ci internet moom moo ñu ko jàngal. nga ne ma eh yow da ngay wax loo xam ne leeru la ma ne mu leer ma nañ nga leen ma lan yonent ma lay ñu ko jàngal yow kay laaj ma fan la rek mais wax ma la la jàngalee loolu yow yow fii mu ne yow fii mu ne yow taftari ala llahi kadiba yow yow da ngay waxal buur yàlla lu demewul noonu man man defuma lu dégluma fii ma wax la yonent ma lay saar salaam xam nga luy sunna yow est ce que xam nga luy sunna. bon leeral ko rek waaw te bañ dugg ci détail yi waaw man leeralal rek man la sunna jëf yonent bi aleyhi salaatu salaam lépp lu ñu askane la yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, ci jëf ci wax muy xadiis yi xadiis xadiis ci jëf ci wax ak ci loo xam ne da koo saxal leen léegi nag du lool la wax ak loo xam da koo saxal mais yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu nee màkk di woowaa màkk gaay di bañ mais lan la def mais ci foire yi la dem gis nga bu ay ay marché occas yooyu noonu majin na foire yu mag yi ba nga xam ne arab yi fa lañ doon dajale di commerce yonent ma ne saa saa newul woon biir màkka toog noonu di xoole ah wala boog ne bon man daal woo naa leen ñëwuñ man seen marché yee xaraam hada xaraam ah parce que ku taxaw naan ay Facebook xaraam bon internet xaraam WhatsApp xaraam yow moom boo ne woon jamono jooju da nga naan mawaasim xaraam mooy lan mooy mawaasim yii nii yonent bi saa saam di dem mooy seen marché yi nga xam ne foire la ay foire yoo xam ne fa lañ doon daje yow boo fa ne woon da naan xaraam <laughs> loolu ngay wax bi waaw parce que non foofu ku faar yaa fay daje. waaw léegi yow lan moo la tere ngeen récupérer affaire bi yéen ñoom dañ koy ñoom dañ fay def seeni intérêt lu baaxul yow nga fexe récupérer foofu nga fay def lu baax fexe leen ñoom nga convaincre leen ci lu baax li nga am mais nit day yeewu yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon dem di exposer diineen ji waa Màkkay bañ ci nit ñi te waa Màkka xam guñu xamoon lool moo taxoon ñu doon jël seeni devance avant aj gi ñëw ñu ñu ne tey rek caaf na rëdd na tey xëm Seydina Muhammad mii nekk ci biir réew mi alayhi salaam di woote fii lii muy woote aj gi nit ñi di jóge fu ne di ñëw bés bu ñu ko bàyyeek mbooloo mi dina leen convaincre te bu boobaa la Quraysh la Quraysh la Quraysh mooy Quraysh jeex na moo taxoon ñu daje seen daje caaxaan yooyu di di créer lan la ñuy wax lan lañ koy tuumaal bu ko defee nit ñi daw ci seen waxu caaxaan yi nga xam ne gisoon nañu ko innahu majnun ñii ne non non non majnun fan sha'ir al Walid ibn Utba kii na leen é kii ne leen é <laughs> bu leen ma fontoo laa wax al Walid ibn Mughira yéen maa fi maa gën a dégg at maa gën a xam mbir yi gën nekk shaa'ir ci dëkk bi gën a xam langue bi ngeen naan ma shaa'ir bu doon shaa'ir man du ma wax comme ni muy wax naa ngeen alxuraanam ji lan la ne shaa'ir mooy wax seen waxu caaxaan yooyu ah mooy gis nga yonent nga lay saat saam doon dem ci foofu moo maazala yaqfuhum maazala ah eh, eh, maazala yad'uhum hatta non non non yaxzuhum ah lakinnahu voilà pas la ma zala yaxzuhum hatta hum daxalu léedée loolu ca xaree la doon wax lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan wa yow lakinnahu mooy malgré li màkk fii di metti mu leen di wow ñuy bañ moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam masula deñ lam yazal yaqfu di xeeñtu di dem mawaasimahum mooy gis nga mu askanele Seyd El Hadji Malick radiyallahu mawaasimi hum mooy kuffaar yi ya nga xam ne fa la ñuy daje mais yonent ba di fa dem ak ñoom waaw sooboog ñoom ci biir ci ci biir océan bi waaw ngir ña fa ña fay ñëw. moom mu mën a am ci ñoom accès comme ni ko waa Quraysh ñii nekk seen ak kufr ak seen business moom mu am accès ci même public bi waaw moo tax ñun bëgg a toog fee ñu lay parquer da koy nangu naan moo man moom sama ñaari cassette yi rek bu ma ci joxee diw walla sama taalibe buñ ko yore déedéet déedéet sa leen taalibe yow xanaa newaloo fi yonent bi alayhi salaam rek yonent bi alayhi salaam ñépp la fi newal al ajamu wal arabu wal muslimu wal mu'minu wal kaafiru wal juhud ñépp lay woo ah ku buur yàlla bëgg a gindi amaana mu jaarale ko ci yow wali an wala an yah wali an yahdiya bika allahu rajulan waahidan xayrun laka min humrin na'am te buur yàlla nag gindee kenn jaarale ko ci yow moo gën nag lépp loo xamante ne ni trésor yu rëy yu mën a exister ci kaw suuf loolu ko gën ku nekkoon jullit rek nga xamal ko loo xam ne xamu ko woon ci diineem lu mu waroon a xam wala loo xam ne nam ko doon defee di noonu nga gindi ko am nga lool mu waxoon Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib wal Husayn Abu Turab radiyallahu anhu keroog Xaybar kon nag faut pas nangu ñu leen di parquer de ku yor lu leer teg ko ci banc public bi place publique bi ñépp gis waaw buur yàlla nag mooy dogal ci ku ne la muy dogal ci moom ku mu dogal ci ñoom mu gis ubbi bëtam dina ubbi bëtam ku mu dogalul loolu nag ci moom mais kooku du gis garaawut mais yow defal li yonent ba lay saaf saam doon def moo tax benn commune ma dégg nga kon ban communicant moo ma ko jàngal yonent ba lay saaf du moo ñu ko jàngal waaw ma la déglul indi taxawal fii nag ma dóor la beneen kii boo xam ne alquran la laqad kaana lakum fii rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ce que suñu boroom moo wax lool na pour yéen ci biir yonent bi alayhi salaatu salaam uswatun hasana royukaay bu baax te rafet rëy ah léegi kon ñun lu tax duñ def ni moom ah wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee ngeen tax duñ def ni moom moo tax dangay teg ko fi ñépp ne na léegi la des buur yàlla la li ko soob nag la ciy def yow doo ci dara ab canal nga rek te nim la choisir noonu la la fi mën a jële choisir keneen nul n'est incontournable du man miy wax du yéen ñiy déglu du keneen kenn nag fi incontournable diine yàlla ji li fi incontournable mooy l'islam bi mu fi teg waaw ay kanu nag la def yoo xam ne mooy fa la koy jaarale waaw ku mu ko jaarale ci yow nag boo jàppee ne yow bu yow yaa tax mbir mi leer mooy yow xamoo yow yow vraiment yow sa xel dafa am problème waaw mooy nag ba nga ko yaakaaree rek fa nga fa nga commencé di réaliser sa ndof ak sa ñàkk xam ndax kanaal nga doo ci dara moo tax bu la nit ñiy tagg dangaa war a kontaan ci côté boobu que ne man tagguñ ma buur yàlla la ñuy tagg de toute façon mooy buur yàlla li mu jaarale ci man loolu lañuy ñuy tagg te nag lu jóge ci buur yàlla di lu rafet ku koy tagg man duma ci mer duma def lu kontaan ci mais du sama jëmm lañuy la ñuy tagg sama jëmm sama karkaas daa gën seen karkaasu ñu ci des gëruleen kon nag yonent bi aleyhi salaam gis nga loolu wax ne gis nga fitna yii nii kon bu ñëw rek mooy gën a garaaw ba mujj waaw après nee na moo am ba léegi kon amul laisser di laisser les bras déedéet comme moom rek ba mu nee Makka affaire yi dafa metti woon lool mu nekk Medina mu metti lool bañ koy garder parce ku faar yee ko doon menacer fu ne buur yàlla wàcce wallahu ya'simuka minan nas buur yàlla moo lay moo lay musal moo lay protéger ci ayu nit ñi ayu nit ñi pas moo lay protéger ci nit ñi noonu non mooy ay way jóge ci nit ñi waaw min sharrin ah, ah. waswaasil wa min sharri ida waqab wa min sharri tamit xaasidin ida xasad wallahu ya'simuka min an-nas kon bi mu waxee loolu euh, léegi summa aqbala alay abu muwayhiba radiyallahu anhu nee na yenent pare sars am mu ngi wax man maa ngi taxaw rek bi mu waxee ba pare wax ak waa bàmmeel yi mu tourné ci man dëgmal ci man ne ma yaa aba muwayhiba allah yaa aba muwayhiba yow Abu Muwayhiba inni qad utiitu mafaatiiha xazaa'ini dunya wal xuldi fiiha summa al janna fa xuyyirtu bayna daalika wa bayna liqaa'i rabbi waaw mu ne ko yow Abu Muwayhiba est-ce que xam nga ne inni man rasuulullah Allah Allah est-ce que xam nga ne man xat utiitu bi mafatixi xazaini dunya est-ce que xam nga ne sama borom tabaraka wa mais jox na ma mafatixa xazaini dunya caabi trésor aldina bi àddina dund ko jege ji mais trésor yu ci man di nekk caabi ya sama borom teg na ko sama loxo xam nga loolu est-ce que ba pare wal xulda fiiha ba pare ak sax fi nekk ci àddina bi di fa dund ba nu ma neexe ay pas ay santa bu ma neexoon millénaire laay dund muy ay at mooy damay dund ba mu neex ma yu neexoon yeneen traçage am lam doon dund Medina noonu noonu. noonu lay dunde ba tey jii may wax ak yéen waaw ba 15 mai 2019 di lan euh, ramadan l'an 1440 waaw bu waawow <laughs> la ilaha illallah mooy maa la ko wax laa maa la wax lii nii man mii maa la ko wax mu ne moo tax <laughs> ndax moom moo ko wax moo tax it ma ñemee wax ndax huwa saadiqul masduq waaw mooy ki dëgg dëkku dëgg ki nga xam ne moom la ñuy dëggal ku ñuy dëggal keneen rek foog say wax di niroo di di nekk waxam walla muy muy muy muy jëm ci li waxam wax sinon kenn du la dëggal mu ne ko kon inni qad utiitu jox nañ ma ki ko jox mooy boroomam tabaaraka wa taala bi ma faa tiixi indil nañ ma bi ma faa tiixi xazaa'ini dunya wal xuldi fiiha jox nañ ma caabi àjjana mooy suñu boroom defal na ma ah caabi trésoru àddina bi yépp ak tamit sax fii mooy yooyu yépp may jox na ma ko waaw bu ma nee ko waaw loolu lay def Ah. fi summal ba pare nag bu ma dundee ba nu ma neex wala ma sax fi ba pare summa ginnaaw ga aljanna waaw Allahu akbar lii mooy riwaay imaam ad-Daarimi xoolal riwaay imaam Ibn Hisham bi ba léegi ci xadiis bi jaar ci al imaam Ibn Isaaq mu ne bi mu waxee ci waa Baqiya wax ak ñoom fitna yi xew ñoom nit yi ñoom dafi liñ nekk ni mu woyofe par rapport ak ñii nii ñii dund li leen nar dal ndax fitna yaa ngi ñëw te fitna bi dina rëy mooy ba mu moom mii ba mu génnee àddina wa aleyhi salaatu comme niñ koy gisee gu dal jullit ñi masula am lu tollu grave noonu lu dal jullit moo tax mu ne leen bi mu waxee lool ci riwaay imaam ibn Hisham bi mu ne summa aqbal alayya Abu Muwayhiba nee na radiyallahu anhu ginnaaw yonent bi alayhi salaam dëgmal ñëw ci man ne ma yaa Aba Muwayhiba inni qad utiitu mafaatiha xazaa'ini ad-dunya wal xuldi fiiha thumma al fa xuyyirtu bayna dhalika wa bayna liqaa'i rabbi wal janna foofu da cee dolli lii mooy dañ maa jox trésoru caabi trésoru àddina bi ak sax fi ginnaaw gi ma dem aljana mu ne ma nag mu ne euh, euh, euh, Abu Muwayhiba radiyallahu anhu nee na mu ne ma fa xuyyirtu yeneen ma lay saar-saam ne ma dañ maa tànnloo bayna dhalika wa bayna liqaa'i rabbi wal janna mu ne dañ maa gi diggante ah <coughs> diggante loolu mooy li ma la wax ni yor trésoru àddina bi yépp dund fi ba nu ma neexe wala sax fi ginnaaw gi ma dem aljana wala boog wa bayna liqaa'i rabbi wal janna wala boog ma dem léegi ci jamono yii rek ma dem dajejeeg sama borom wuy ji ko wal dem aljana ñaar yi lañ ma tànnloo xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam moom ci boppam euh, doon na wax ne comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax mu ne ah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam doon nañu wax ni amul benn yonent amul benn yonent alayhi salaatu wassalaam boo xam ne dina génn àddina lu dul boroom bi subhaanahu wa ta'ala da koy tànnaloo waaw mooy borom bi subhaanahu wa day ñëw tànnaloo ko est-ce que dafa bëgg a des ci àddina bi di dund wala dafa bëgg a ñëw wuyu ko amul benn yonent lu dul balaa faatu loolu la ko malakul mawti dina ko laaj borom bi dina ko tànnaloo en tout cas mooy yaay sedde allahu akbar qad akramahumullah humur rusul salawaatullahi wa salaamuhu alayhim est-ce que ah dangaa bëgga dangaa bëgga des wala dangaa bëgga dem dangaa bëgga wuy sa borom wala danga fee bëgga des ah nee na bon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam sayyidatu Aïsha radiyallahu anha te xadiis boobu al imaamu ahmadu ah daal dinay solo lu mel noonu daal na koy solo mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de e, daal di mooy bi mu naan bi muy génn àddina mu dégg ko mu naan rafiqal ala ma xam ne kon de tànnuñu waaw waaw yi moom tànnuñu moom mooy boroomam la tànn léegi lan la tontu euh, euh, Abu Muwayhiba <coughs> ana lan la ko tontu bim nee ko man de lii la ma sama boroom tàndaloo waaw diggante mu jox ma trésoru àddina bi yëpp te loolu moom daf koo jox waaw moo tax trésor yi ci yonent bi aleyhi salaatu jaar mooy mafaatiixu xazaa'ini dunya ku ñu naan mafaatix kii ci mafaatix la bokk mooy loolu noonu du dara dul ne yonent bi aleyhi salaam ci boppam kese la fi toogal sinon mbir yi ci moom lay jaar te moom waxoon na ko ñaatoo la ko yar Buxaari tudd ci Sahih bi allahu huwa al-mu'ti wa wa ana abul qaasimi sallallahu alayhi wa buur yàllaay joxe waaye man sallallahu alayhi wa maay séddale te man maay abul qaasim salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw moo tax loolu bu kenn foog ne bon daf ko koo tànnaloo après bon ba mu tànnee léeg mu jël mu mu ne kon garaawul bon kon joxuma la déedéet <laughs> waaye wal xulda fiha <laughs> dañul tamit di fi nekk mais ci beneen façon ci beneen façon waaw waaye mooy comme ni mu doon dund Medina mooy loolu tànn ko moom mooy nekk fi noonu déedéet summal janna léegi nag lan la Abu Muwayhiba bi mu ko waxee ni lii daal bay na lii lañ ma tànn loo wala ma dem léegi ànd ak ci dem liqaa rabbi wal janna ak aljana fa qultu Abu Muwayhiba nee na ma ne bi abi anta wa ummi fa xul mafatiha xazaa'ini dunya wal xuld fiha thumma al janna nee na ma ne ko bi abi anta wa ummi ay yonent bi alayhi salaatu salaam jënd naa la sama baay ak sama yaay way fa xul mafaatiha xazaa'ini dunya wal xuld fiha way way yonent bi alayhi salaatu salaam jëlal caabi trésor àddina bi ak nga sax fii après nga dem aljana jëlal boobu bul tànn beneen bi de dem léegi ah non loolu nag day metti déedéet déedéet yonent bi non loolu nag bu ko jël man dama la koo ñaan kese man Abu Muwayhiba loolu moom bu ko jël moom <laughs> yii yonente bi alayhi salaatu wassalaam yii non loolu nag moom moom yii non loolu moom bu ko tànn moom yii liqaa allahi léegi aljana non yonente bi alayhi salaatu wassalaam tànnal gi nga xamante ne nii yii la waaw tànnal bu mujj bi waaw bi abi anta wa ummi xud mafatiha xazaini dunya wal xulda fiha thumma al janna ñoo jëlal mii moom bu ko jël dem léegi jëlal trésor caabi trésor yi aljana après nga sax fi nga sax fi après boo demee dem aljana jëlal loolu <laughs> léegi yeneen bi aleyhi salaatu salaam tontu ko nee mu ne ma laa wallahi ya aba muwayhiba laqad ixtartu liqaa rabbi laa wallahi ya aba muwayhiba ne ko laa déedéet wallahi wat naa ko ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw sallallahu alayhi wa sallam yaa aba muwayhiba yow abu muwayhiba yëgal ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad ixtartu liqaa rabbi waaw man tànn naa dem dajeeg sama borom subhaanahu wa taala voilà loolu la mooy yonent bi salaatu wassalaam bi ko boroomam tànn loo kum tànn faxtaara mawlaa waaw boroomam tabaaraka wa la tànn man ahabba liqaa allah ahabba allahu liqaa'ah lu mooy jàngaloon lool képp koo xam ne bëgg naa dajeek boroomam muy boroom bi subhaanahu wa allah buur yàlla day kontaan day day moom it day sopp dajeek yow yeneen time lay saar saar ni déedéet waaw waaw lii mu wax Abu Muwayhiba comme niñ ko junje sànq Sayyidatu Aïsha moom waxu ko lii mooy wax ko directement te lu am solo ngo parce que xam nga xadiis lu comme niñ la wax al imaamu Ahmad waaye mu ngi ci as-Sahihayn mu ngi as-Sahihayn ci kitaabul Maghaazi baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaate wa wafaate foofu sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sahihun yaqulu innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu min aljanna thumma yuhayya aw yuxayyar waaw fa lamma ishtaka wa xadarahu al qabdu après ba di muy jeex ba fi mu waxe mu ne ma dégg ko mu naan fi rafiq al a'la fa qultu idan la yujaawiruna fa araftu annahu xadiisuhu alladhi kaana yuhaddithuna wa huwa saxiix waaw sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne mu ne kaana rasulullah bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa nekkoon wa huwa saxiix fekk boobu feebarul dara dalul mooy bi ko dara dalul mooy kon yàgg na leen ko wax yàgg na leen a wax lii muy bëgg wax te ñu jundoon ko sànq mu ne lii la doon wax innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu min al janna mu ne ne buur yàlla du jël du faat benn yonent benn yonent laa wax alayhi salaatu wassalaam xatta yara maqaadahu min aljanna lu dul mu wan ko palaasam wàccuwaayam bërëbam ci aljanna après loolu lu muy def summa yuhayyaa waaw ginnaaw gi ñu jébbal ko mbir mi waaw laaj ko moo tax mu ne aw yuxayyar wala ñu tànnloo ko mooy daal mooy seet waaw bu bëggee dem fa léegi bu bëggee des fi ba keroog ma koy neex waaw akbar mu ne fa lam mashtaka lo Sayyidatu Aisha ne lii lañu yonent bi alayhi salaam doon wax fa lam mashtaka bi nga xam ne nag ci la doon nekk ci feebaram bi wa hadarahu al li nga xam ne mooy almawtu di dee dikkal ko fekk nee na ci biir ba dinañ ñëw ci lii en détail mu ne maa ngi ko dégg mu naan allahumma fi rafiqil a'la allahumma eey sama borom fi rafiqil a'la ci àndanoo bu gën jaa kawe ba laa lay laa laa laa laa laa tànn fa qultu sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha idan kon de laa yujaawiruna kon du dëkkaale ñun mooy kon du nekk ak ñun du continuer dund ñun tànn na nee na fa araftu ma xam ne annahu xadiisuhu alladi kaana yuxaddisuna wa huwa saxiix ci laa réalisé man sayyidatu wax jam ma wax jam ñu doon wax avant bu yàgg nga xam ne dara dalu ko woon mooy feebaru woon ah lam ñu doon wax moo door a réaliser ne kon lii la kon dañ koo tànnloo mu ngi nii tànn na ar-rafiqul a'la mooy gis nga sayyidatu Aisha waxu kon ñun dafa wax noonu rek ne yonent bu nekk wax leen noonu ah du génn àddina lu dul ñu wax ko ñu lu dul lu dul dinañ ko tànnloo ah waaye xoolal Abu Muwayhiba moom daf koo wax ne ko man man moom nii lañ ma tànn loo mooy tànn loo bi wax na comme ni wax ñoom Sayyidatu Aisha radiyallahu anha te loolu yonent yépp ci yam mais waxu ko ne man fii lay tànn waxu ko ñoom Sayyidatu Aisha mais Abu Muwayhiba moom wax na ko waaw man huwa Abu Muwayhiba huwa mawla radiyallahu anhu mawla rasulillah koo xam ne jaam la bu yonent ma lay saar saam libéré waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam waxal ko wax ko secret bu toll nii loo xam ne tamit nga gis mooy fexe sa njaboot ñi nga xam ne bu ñi nga xam ne nit ñi nit ñu mën di doon ñi ngi àndal en tant que sëriñ nga xam ne yenn xam nga jigéen nga ñëw naan ko man moom euh, suba laay faatu par exemple wala yu mel noonu loolu da koy heurter bu baax lool bariwul sax góor ñoo xam ne léegi ñu mën a dégg ko wax jooju waxatuma laa soxna yi nga xam ne seen attachement day rëy lool ah kii moom daf ko wax abu euh, kii abu muwayhiba dane ko bi mu ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam waay waay yonent bi abi anta wa ummi waay waay xud mafaatiha xazaa'ini dunya waay waay xulda fiiha summa aljanna waay waay yonent mi alayhi salaatu salaam lii dañ la la sa borom tànlu mais tànnal bu njëkk bi jëlal caabi trésoru àddina nga sax fi après nga dem aljana nee na qaala yonent mi aleyhi salaatu ma ne ma laa wallahi yaa aba muwayhiba laqad ixtartu liqaa rabbi déedéet yow aba muwayhiba wat naa ko ci yàlla ne man dajejeeg sama boroom laa tànn mooy mu wax ko ko direct xamul ci saase hein mooy du information bu ne tamit lañuy wax ku ne waaw boo en tant que sëriñ sëriñ bi day xam ne ñii kii moom bu ma ko waxee garaawul mais ñii bu ma ko waxee amaana man na indi benn affaire boo xam ne day garaaw ci ñoom waaw doo dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam xadiis yi doon wax bokkul ci ñun man latamal xuduud wa shaqal juyuub wa daa bi daawal jaahiliya ñu ngi ko doon fàttali keroog bi ñuy gis euh, tarjama Seydina al ibn ali rayhaanatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhuma ah kene bokkul ci ñun ñoo xam ne bu leen musibatalee ñuy mbéj seen bopp <coughs> tuur bopp mbéj di dagg seen yëre yi di xotti wa daa bi da'wal jaahiliya di di sa bóoroog waaye fu ma jëm ak perte naa xam nga lool affaire bu mel noonu dafa yobbu jigéen ñi affaire boobu boo seetloo sax ñoo daanaka ñoom ñoo koy def waaw ak yenn kii yu metti yi mooy bu musiba ñëwee ci ñoom la bari ñu mel noonu gis na yonent bi alei saatu fii waxul lii moo abu mooy hiba moom mii la ko wax waaw te tamit day wane nekk surga tekkiwul ne man maa góoru ñëw ci daara ji këne man kon man manumaa àgg fenn mbir mi moom mooy ittiba'u rasulillah sallallahu alayhi wasallam santal lu la neex waaw waaw ci bas classe bi bu la neexee foo ci ci ci côté société bi yow plongeur nga graw waaw bul jàpp ne waa ji nekk ci université bi moo la war a gën a xam wala moo la war a ëpp daraja moo la war a ëpp ay may fa yàlla bu ko nangu ku la gëm looloon waxu la lu am waaw yow raxaskatu ndam nga waaw wala yow yow yow yow yow baykat nga kon nag man mii nga xamante ne may jàngale ci université bi maa wala war a gën ku la gëm looloon waxu la lu am ku la bëgg gëmloo ne yéen toog leen fee ñun ñooy sëriñ si yéenay ndongo yi ñun ñooy ñun ñooy baax yéen yéen ngeen di taasu ci suñuy barke ñun waxu la lu am kooku daf laa bëgg a jàmloo bañal waaw mooy ne xam nga ne mos kii bu àgguloon fenn yonent bale saasaam lu toll nii dina woo ci waa këram ay na abu Seydina bakkar Bakar newu fi woon man woon yónnee ci moom ne ko kaañ ànd Baqiya Seydina Ali ibn Abi Taalib newu fi woon man woon yónnee ci moom ne ko kaañu dem ñu dem Baqiya Seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalib new fan Seydina Umar Usmaana ah Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Seydina Jaabir Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ñeneen ak ñeneen new ñu foon ah ah Sayyidatu Faatima at-Tayyiba bint at-Tayyib new foon alayhima afdalu salaatu wassalaam waxu ci kenn Sayyidatu Aysa new fi keneen ak keneen new fi waxul kenn kañ Seydina Mawlana ibn Abbas Qutham Seydina al-Fadl ibn Abbas Seydina Talha ibn Ubaydillah waxul kenn kaay leen ñu dem Abu Muwayhiba la wax waaw moom la woolu waaw mu ngi noonu Abu Muwayhiba moom la woolu ba'athani rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min jawfil layl ci beneen qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi' fantaliq ma'i mooy mu la kenn gëmloo ne yow xam nga kii ci côté classe social koo xam ne jaam la bu ñu libéré kooku xam nga ne ak lu mu lu mu lu mu atteindre la liberté yemul ñi nga xam ne moom masuñoo nekk jaam al ahraarul abraar min al muhaajiriin wal ansaar radiyallahu waaye ci wàllu classe sociale bu ñu doon xool rek li ñu naan classe sociale mais lu toll nii moom la yonent ma lay saar saab woo ànd ak moom wax ko li mu koy wax waaw ñeneen ñi ñeneen ñi wax na lii lu mooy xam nga yonent bi alayhi salaam wax na prémices yi xajjatul wadaa gii ñu jóge lan la doon wax ah lan la doon wax xajjatul wadaa xajjatul wadaa rek lan la doon wax li taaxudu anni manaasikakum fa la'alli laa axujju ba'da 'aami haadaa keroog aju aju tàggatoo bi gis nañ ko ni ci lañ jóge jël leen damay def ngir ngeen jël leen ci man jël leen li taxudu jël leen ci man manasikakum ni ñuy defe aj ni ñuy aje fala alli ndax amaana man rasulullahi sallallahu alayhi wa laa ahujju ba'da aami hada amaana dootuma aj ginnaaw kii bi beneen bi fala alli laa alqaakum ba'da aami hada amaana dootuma dajeeg yéen ginnaaw at nii waaw kon nag lii lépp dooy prémisse wax leen ko suñu boroom yow ak aay innaka mayitun wa innahum faatu ñoom dañuy faatu waaw wa maa ja'alnaa li basharin min qablika al-xuld afa in mitta fahumul xaalidun suuratul anbiya wa maa ja'alnaa defaluñ li basharin mbindeef benn mbindeef masuma koo defal man borom mi min qablika lu la jiitoon yow alayhi salaatu wassalaam al-xuld ka ne day sax fii mitta fa humul afa in mitta est boo faatoo fa humul xaalidoon ñoom waa màkk ñii ñoo fii sax ñoom ñi naan aywa natarabbasu bihi raybal manuun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisiin nañu ko xaare natarabbasu bihi ñu naan waaye nañ xaare dee jële ko fi ah? suñu borom ne mais ñoom ñépp afa in mitta est ce que boo ah, fa humul xaalidun ñoom ñoo fii sax te kullu nafsin dha'iqatul maut ah kullu wa nabluukum bish-sharri fitna wa ilayna turja'un mu ngi noonu kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah yooyu yëpp waxu ko idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba loolu lépp wax na ko ci lu général wax lu leer ci xutbatu xutbatul wadaa moom yi ñu ci gis dafa bari waaw kon nag mooy wax na leen ko duñ façon général mais <coughs> gis nga tamit yonent bi aleyhi salaatu <coughs> lii kii la ko wax lu leer ne man tàndloo bi am na yonent yonent buy waaj a génn àddina wala yonent bu nekk dinañ ko tàndloo waaw Sayyidatu Aïcha moom kañ la ko xam ba muy génn àddina la ko xam ba mu ko déggee ma rafiqul a'la abu muwayhiba kañ la ko xam laata feebar bi di ko dal la ko xam la ko wax moom alayhi salaatu wassalaam waaw loolu yi dañ ciy gis ne mooy jagoo yenn xam-xam tekkiwul ne yaa gën waaw am ngëneel tekkiwul ne yaa gën de am loo xam ne ci domaine bii moom yow li la ci yàlla jox jox ko ñeneen ñi tekkiwul ne yaa gën de faut que ça soit très clair te loolu ñu bari moom lañ ràññeewul ñu bari ñuy wax ci xàqu awliya yi radiyallahu anhu ñoom côté moom lañ ràññeewul moo tax dañuy gis benn wàll yi boo xam ne lii la def wala lii la ko buur yàlla defal ñu ne moom mooy moo féete wàll yi yépp kaw alors que demewul noonu parce que lii la xamul al afdaliya la yaqtadi al al al xayriya tekkiwul ne mooy am ngëneel tekkiwul ne maa fi gën waaw kon mooy lii nga xam ne euh, moom la abu mooy hiba xamoon ñu bari ci saxaaba yi xamuñu ko bañ koy xam mooy ba yonent bi aleyhi salaatu salaam di génn àddina waaye xoolal yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nga lim tontu mooy yonent yi ko jiitu gis nga yonent yi aleyhimu salaatu salaam ni fi fii seenu xam yàlla toll nga xam ne kenn ku ñoom xamu ko ak borom bi subhaanahu wa xoolal xam nga aaya bi suñu borom dane suuratu zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun waaye sax li gën a leer mooy aaya bi ñu la sànq suuratul anbiya wa maa ja'alnaa li basharin min qablikal xuld afa in mitta fa humul xaalidoon wamaa ja'alnaa defuñu li basharin ñeel benn mbindeef min qabli ko lu la jiitu yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxulda sax masuma koo defal kenn borom bi man borom bi afa in mitta est yow boo génnee àddina fa humul xaalidoon ñoom ñoo fii sax mooy xam ne buur yàlla lii la dogal ca asal moom la dogal ca dogalam mu njëkk kën a ay faatu kullu nafsin dha'iqatul mawt bépp bakkan bu ne di mos dee laa ma xaala newuñu fi tamit buur yàlla may na leen ñu ne fi waaye même buñ fi newee ba fee bi xam nga wuutewul ak lim leen tànnaloo parce que diñ ma ne mais buur yàlla ab kon lu tax mu leen di tànn lool lool tax xam na ni ñépp ay faatu. nga ne la déggoo lim na wax yeneen tool yi saa saa am dañ maa tànnaloo. ina xaza mafatixu mafaatixu ahl eh, mafatixu li nga xam ne mooy xazainul dunya thumma al janna mooy al wal xuld mooy sax fi mais sax bi day am fu mu yem mooy ba mu neex ma ak dund fa après mu génn àddina après dem aljana waaye nag xam bu ñu xam ne borom bi subhaanahu wa taala dogal na ni lii mooy xew ñoom du ñu ñëw mukk ñoom dañuy womatu waaw wommatu comme comme tànnaloo nañ leen mooy ne de toute façon buur yàlla dogal na li muy dogal dañuy wommatu ci dogal boobu waaw dañuy wommatu ci dogal boobu waaw ndax malaaka mu ñëwee ne la lii la àpp baa ngi nii lii la la sa boroom tegaloon waaye nag boo bëggee nga des fi ah ñu ne ñun li ñu suñu boroom mooy tànnal sa bopp tànnal tànnaloo yàlla buur yàlla tànn nangut eh, dogal bu yàlla dogal ci yow nga préféré ko ci yow te xam ne tamit wala al axiratu xayrun laka min al ula waaw sayidna muhammad alayhi salatu wassalam sa lu mujj tout moo gën sa lu njëkk mooy day ci perfectionnement lay lay nekk boo xam ne total li gën a dem waaw seconde bu nekk di gën rafet di gën a yéeme ba ko romb te ba mu romb kat wallahi perfectionnement am na fa bu mat sax bu yéeme tamit waaye bii daf koo ëpp lool walla aaxiratu sa mujjoonteelu mbir xayrun moo gën laka ñeel la minal uulaa ci li njëkk ci yow waaw mooy gis nga yonent yi alayhi salaam wa maa ja'alnaa li basharin min qablikal xuld duñ fi nekk di ñaan naan yàlla bàyyi ma fi déedéet waaw mu wax lool kon abu muwayhiba radiyallahu anhu arhamukallah mu ne nag kon lii la wax abu muwayhiba waaw lii la wax laa wallahi ya aba muwayhiba laqad ixtartu liqaa rabbi tànn naa des fi moom déedéet fii te pourtant euh, sànk rek wax na waa bàmmeel yi ne leen yéen na woyof ci yéen li ngeen nekkee par rapport ak ñiy dund li leen di xaar ndax fitne yaa ngi dëgmal di ñëw mujj moo gën a moo yées asharru min al moo gën yées bi ko jiitu moom moo doon rempart bi bu mag bi moom alayhi salaatu wassalaam ma ne waaw man awoon naa laaj de ma ne la bismillah nga ne mais euh, euh, sànq xadiis bi ni mu commencé waaw mais waxul woon ne inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadha al baqi' fantaliq waxul woon ne yaa Abaa Muwayhiba yow Abaa Muwayhiba man de dañ maa digal ma dem ñaanal jéggal waa baqi' mais ana ñaan jéggal gi ñun de gis dañ mu wax ak ñoom dëgg la ba pare nuyu leen wax ak ñoom daldi tourner ci Abu Muwayhiba wax ko li waa mais ana ñaan gi ah mu ne ñaan ma ne la si xadiis bi pareegul ma ne maa ngi jéggalu ma ne la pareegul lii la ci Abu Muwayhiba teg radiyallahu anhu thumma istaghfara li ahli al-baqi'i thumma waaw thumma ginnaaw gi istaghfara li ahli al-baqi' <clears throat> ginnaaw gi moom aleyhi salaatu wassalaam mu def nag la ko boroomam digaloon mooy demal nga ñaanal njéggal waa almeer yi moo tax jullit <clears throat> dangaa war di fàttale ku ñi way way dewlu way dawlu yi ñi jot génn àddina bu leen jàpp ne mbir mi nii kese la ak lu mu xumb xumb ak lu say affaire dox dox ak lu mu neex neex neex buleen fàtte ñoo xam ne lii ngeen nekke ci lu baax am na ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu woon nekkoon ci waaw rabbana hab noonu non mooy bi mu naan ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci ngëm yàlla buur yàlla yàlla na nga ñu jéggal wali ixwaanina alladina sabaquuna bil imaan ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu woon ci ngëm yàlla bu ñu foog ne mbir mi nii nii bu neexee am na ñoo xam ne ñoom garab gii ñu nekk tool bii ñu nekk muy toolub lislaam mu naat lool am na ñoo xam ne seen seen deret lañ ko suuxati de waaw te ñun kenn duñu jàngal lool qad ra'ayna badra gis nañ badar <clears throat> wa qad ra'ayna uhuda gis nañ uhud ñaata ñoo fa faatu soixante-dix waaw ci as-sahabatul kiramul kibar waaw ñoo fa bàyyi seen bakkan ngir lislaam bi àgg fi nga xam ne moom la àgg tey kon nag bu ñuy ñaan war lañ leen ci waruñ leen fàtte de waaw war nañ leen a bàyyi xel muy ixwaanina alladina sabaquuna bil imaan wala tajal fi quluubina ghillan lilladina amanu ñooñu jar nañoo bàyyi xel di leen ñaanal moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bari woon na lu mu doon dem ba Uhud sax di ñaanal waa shuhadaa Uhud ñoom Seydina Abdallah ibn Jubayr ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ah Seydina Saad ana min akthari ah, ah, ana min akthari ahli al-madinati mala Saad ibn Rabi'a ak ñi ñu fa newaloon kon yeneen mi aleyi saatu salaam thumma ginnaaw gis istaghfara li ahli al-baqi'i thumma insaraf ginnaaw gi mu ñaanal njéggal waa baqi'a waa bërëb bi comme ni ko borom bi digale summa ginnaaw gin sarafa mu dal di dellu dem <clears throat> am na ci boo xam ne dañ yonent bi alayhi salaam keroog bi muy dem dafa waroon <clears throat> al imaamu Ahmad eh, rahmatullahi alayhi daldi na koy solo eh, ne boobu dane yaa Abaa Muwayhiba asrij lii dàbbati qaala fa rakiba wa macheyt xatta ntahaa ilayhim fa nazala an daabbatih wa amsaktu daabba waaw fa waqafa aw qaala qaama alayhim fa qaala li yahnikum maa antum fiihi mimmaa fiihi nnaas waaw après mu daal di dem mu ne moom summa nsaraf après mu dem fa budi a ba mu demee nag fa budi a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi waja'ihi alladhi maata fii ba mu demee après ci la ko feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina daal ko côté boobu dinañ ci ñëw ci jotaay yii di ñëw kanta seydina abu muwayhiba kon moo ñu nettali lu rëy lii nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam keroog lii la def ci guddi goo gële dem ñaanal waa ahlul baqi' ah ci ndigalu boroom bi subhaanahu wa taala xamaale fa ne moom du sax fii ci àddina du fi nekk di dunde comme ni mu doon dunde foofu ma dinatul madinatul munawwara déedéet waaw mu tànn boroomam tabaaraka wa taala daal di dellu ñaanal njéggal waa Baqiya daal di dellu ba mu delloo nag lan moo xew loolu insha allah dinañu ko gis kanta Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu moom lii lañu am ci nettaleem <coughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu